لله رب العالمين الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وتوكل واشهد ان نبينا وعليمنا وقدوتنا مولانا محمدا صلى الله عليه ورسوله سيد الجن والبشر صلى الله عليه وعلى اله المفاتيح الغرر ورضي الله تعالى عن صاحب الختم المحمدي مولانا احمد بن محمد بن ثابت التجاري الشريف فاطمي بن حسني رضي الله عنه وعن سائر خلفائه واهل محبته الى يوم القيامه allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana ya rabbi min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan وهيئ لنا من امرنا رشدا بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amati nañ mbégte mu rëy ak kontaante bu amul fu mu jeexee ndax amul bu mu tàmbalee di ci boole xol bu sedd guy ndax fa tabaraka allahu ah ñëwati nañu ci soppay alaaj Muhammad bi radiallahu taala anhu ñëwati nañu ci ay soppeem ay xaritam ay doomam ay njabootam ñoo xamante ni soppee duñ ko sopp rek doy na teraanga ak àllaaxira yal nañ ko muur loolu ñëpp tabarakallahu di ndokkeel jaam yàlla yëpp jullit yëpp mbokk taalibe yëpp di sunu papa alxaaji imam Samba Seen yàlla na fi yàlla bàyyi yàlla na loolu suturaam loolu teraangaam loolu xéwalam mook ay njabootam yi ko dal ak ñoo bokkal jafe ji yal na yàlla nangu yëngati yi ak yitte yi ak ñaari kumu jiite rek yal na ko yàlla nangu di jaari nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak cheikh na tijaani ak alaj muhammad jigéen suñ ko néew nag nuyu nañu këri kaw yëpp nuyu nañ këri kaw yëpp nuyu góor ñi nuyu nañ jigéen ñi nuyu nañ mag ñi nuyu nañ ndaw ñi ñii nañ ñi ñu xam ñii nañ ñun ñi ñu xam ñii ñun ñu xamul ñii nañ ñi ñu xamul ñun ñii tamit waaw dëkk bi yëpp ñoo ngi jël nuyoo kër ga yëpp di ko teg ci loxo yaakaar naa ne incha allah ku ci nekk dina jot wàllam tabarakallah suñu yaay soxna si Badiane moo ngi jot suñu ginnaaw moom it tabarakallah soxna su baax la yàlla na ko yàlla bàyyi moo nekk ak wuyu jur yi nga xamante ni ñoom ñëpp ñoo ngi seen biir kër di ànd ak ñun ci seen xol ak seen roobu ci yëngatu bii ñu yëngatu te yàlla rek tax nag waaw yàlla rek tax wutuñ ci dara wutuñ ci dara ndax bu am yàlla moom amul looy wut amul looy wut amul looy wut waaw te loolu moom xanaa leneen waaye yàlla moom hmm? waaw. alhamdulilah. yàlla moom. waaw alhamdulilah waaw ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ñu sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax nit ku nekk kër kilifa moom moo lay moo lay firi waaw l'islam réew moo dem am na façon ni ñuy dundee seen islam soo demee ci yenn réew yi mufti bi mooy mooy mooy mooy déterminer l'islam mu topp l'islam ba nga dem ci yeneen réew mazhab ba nga dem ci yeneen réew nguur ga mooy déterminer l'islam bi nga dem ci yeneen réew jamaat islamiyya yi yi mooy organisation islamique yi ñooy déterminer l'islam bi waaye soo jàngee Sénégal di xam ni kenn ku nekk ci ñun sa sa l'islam moo ngi sellee di rafetee ci par rapport ak suñu jokku xam nga am na ñoo xamante ni doo leen gisee jarul ngay laaj da ngay xam ne ñooñu fa lañ bokk c'est automatique parce que léegi du sa jëmm ji moo lay déterminer mais fa nga bokk moo lay déterminer kon mbir mi yëpp mooy yàlla da jëlee laaj koo xamante ni tànk ndey jorom moo ngi ko def ci alxuraan beneen tànk moo ngi ko def ci sunna te bañ ko tey teg nag de façon momentanée wax naa leen man mag ñi liñ ñu rawee du njàng du baat bu neex du course du ay xalwa du ay jalwa waaw bari na ñoo xamante ni seen début day sell ba ñépp naw leen ci lislaam waaye su barke bi duggee rek ne si mu liggéey lay la wala saafara yam sangoo la loolu nag mooy musiba parce que yow di nga sànku sànkaale ay junni yu la toog nga dee wàcc ci doctrine ak xam-xam bi ñu koy wéyee waaw moo tax Seydina Muhammad day sang bi daan ñu wax naan yàlla yàlla ñu musal ci mooy réer di réeralaate ñaareel bi moo gën a bon xam nga réer yow nga sa bopp nga réeral waaye li bon mooy nga réer di réeralaate mooy sos loo xamante ni lépp bakken la wala boog sax début ba tax l'islam la waaye soo demee ba ci biir rek tabarakallah ñu bëri sànku nañu te pourtant doo demee dix ans ci seen ginnaaw ils avaient un très bon départ waaw alquran sunna yonent bi lu baax lu yiw du ñu jéggi du ñu wadd waaw te kat yéen ñëpp jàng ngeen ne man yata'adda hudud allahi faqad zalama nafsa waaw pour pour jéggi frontière yàlla yi te yàlla te frontière yàlla yootin la rek mais yàlla amul frontière amul frontière yow yaa am frontière yàlla lu muy dee frontière lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi kooku am na frontière wa ma baynahuma waaw kooku am na frontière ku moom moom suuf frontière kenn day nekk ci suuf ba mu nekk ci kaw ndeysaan ndeysaan ndeysaan yàlla du frontière amul frontière yow yaa am frontière yow yaa war a taxaw yaa war a yem soo amee benn jabar am ñaari jabar am ñetti jabar am ñeenti jabar yow sa frontière taxaw na waratoo dem yow kon yàlla amul frontière parce que soxlawul jabar soxlawul doom lu mu koy dee ku ko dimbali ku ko doon yàlla lu muy dee ku ko doon mu yor sax kenn def ko antana yàlla du nit nee na yàlla du nit xoolal adduna bi yëpp su julli jotee ñëpp naan ko iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin yàlla di jéggandoo ñëpp te su nekkoon ñëpp dañuy jullee doo benn waxtu sax ñu ne ah waaw kay mën naa ne waaye tey jii soo demee Amérique soo demee France décalage horaire bi ñaari waxtu la suñu nekkee ci dix heures ñoom ñu ngi ci minuit nga dem Amérique suñu nekkee ci dix heures dañ ciy yokk yeneen dix heures nga dem Arabie saoudite muy juróom benni waxtu nga dem beneen réew muy ñeenti waxtu su ñii di julli suba ñii ñoo ngi julli fajar su ñii di julli fajar ñii ñoo ngi julli tisbaar su ñii di julli tisbaar ñii ñoo ngi julli takkusaan su ñii di julli takkusaan ñii ñoo ngi julli suba isaan ñëpp naan ko iyyaaka na'budu isaan wa iyyaaka nasta'iin maanaam yàlla ak bari dossier isaan kuy julli rek ne ko yow yow la yow yàlla yaa fi nekk yow rek la ñuy jaamu yow rek la ñuy yaakaar nationalité yëpp di ko waxandoo. ñooy caabi ñépp di sujjóotandoo subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal a'la ba jóg subhaana rabbiyal azim subhaana rabbiyal azim istaan tahiyaatu lillah zaakiyaatu lillah tayyibaatu salawaatu lillah gis nga loolu moo tax képp koo xamante ni yaa ngi jaamu yàlla te billaahi te laloo sa jaamu yàlla sa bopp ngay alak li ma leen jox ku ci nekk na fexe ba yéen ni muy jullee ci daayira bi ni jullee ñoom ci biir néegu biiram xam nga yéen doxoo leen faay benn taali bi doxul ñuy julli fi muy faram-fàccee julli parce que soo ko defee ci biir julli gi daa naan la su jot bi gàtt na soo ko ma gàtt yow sa conscience moo moo war a wax sujud bi gàtt na sa conscience moo la war a wax ne la ruko bi gàtt na ni ngay julli ci mbooloo mi fii sa ñaari rakk ci bii su defee daayira gis nga ni ñu koy rafetale ci sujud bu baax parce que xam nga ni sëñ baa ngi lay xool gis nga soo demee sa néegu biir yow dong kenn nekku fa sa jabar nekku fa sa doom nekku fa kenn surfe yow la lu gën a rafet loolu nga war a julli loolu mooy ixlaas kooku mooy wane ni moo ngi yàlla kuy waaw lu tax ngay dund yàlla ci mbooloo mi rek lu tax ngay dund yàlla ci daayira bi rek lu tax ngay dund yàlla ci yëngatu yi lu tax ngay dund la du noonu yàlla ñu yàlla may istiqaama nangoo ndeysaan ndax euh, nañ bàyyi xel bu baax suñu borom gaa ni ñu bëgg jàppee yàlla du noonu sëñ Mor leen ko wax benn foofu gaa yi lañ ko te xamuñu ne soxlawul la soxlawul sa ndey soxlawul sa baay xam nga lan mooy preuve yàgg yàgg da lay rey yàgg yàgg da loo bon bon bon mu rey la kon ni personne n'est loolu la bëgg a wane ci ci bëm bii muy àdduna bi loolu la bëgg a wan nit ñi ñu gëm ko xoolal ñu baax ñëpp rey na leen rey rey rey rey ñuy dee rey ñu gas suul par force. dafa bëgg woon rek ne sellal sellal leen ko sellal leen dog yi sellal leen si kari sellal leen wérdi yi sellal leen julli yi seen yoon nekkul ci sëñ bi mbir mi dul yéen ak sëriñ bi. non l la ak yàlla sëriñ bi nag lii mooy rôlam soññ la encouragé la gën laa wan yoon wi jeex na li ci des nag yow la ak yàlla xam nga lu tax soo dee yàgg sa bàmmeel la <laughs> yàgg sa bàmmeel la yàgg sa bàmmeel la wallaay xaaj yi jël yi ak jooy yi àggagul ci gas bàmmeel ànd ak kadee mos ngeen koo gisat mos ngeen a gis jabar ju fekki jëkkëram musta am jëkkër ju fekki jabaram musta am xarit bu fekki moromam musta am mag bu fekki rakkam musta am rakk bu fekki magam musta nga lan la jooy yu métti coow lu bëri sikkar su bëri ñaan yu bëri waaye teewul ñu gas ba mu xóot suul la wàcc la fa dellu jëkkër suñu demee lekk ci ceeb yu xonq yi ba mu baax daf di yàpp wa lekk yónni boisson naan tàllu ataaya ah kon soo jaamul yàlla torox nga parce que gaa yaa ñu dégg ñoom. yow fexeel ba heure bu ñu wëlbati ko ñoom di bëggee yow malaayika yi naan la ya layta qawmi ya'lamuuna bimaa ghafara lii rabbi waj'alnii minal mukramiin malaayika yi tàcc la honoré la jóg la cër ngay wax ni ak a neexoon gaa yi ñoo xam ne ñoom ni ñuy bëggee ba fàtte nañ ma man it maa ngi bëggee fii waaw. Sofiane Gueye noonu la ñuy yore mooy c'est personnel c'est crypto personnel. yéen ñi ku ci daawoon fi mu nii ci gars ku ci deewoon dama naan denc suba doole yàq sama guddi soo may waxoo fi néew mën na diir baax na ay la xam nga lu tax damay bañ a yàq samay nelaw ba ñu xëy suba ba ñu xëdd ba lekk ba suur ba kii ma tëddaat nelaw tuuti soog a xëy boole 10 ne waaw nañ seet néew moom muy baax boo bëgg ngeen yeewu xam li xew xam li xew. gars yi danañ bàyyi seen néew yi dem suul leen kii sax tane na dina la toog toos defal la ay sikkar ak ay wëtitu yooyu yëpp baax na waaye li gën mooy nga fexe ba sa biir bàmmeel nga yónnee fa ay yiw yónnee fa ay teraanga yónnee fa ay jëf yu baax lépp lu bon nga bañ ko faa posté imam Asi yàlla nga yàlla fayal nee na sang mu bees malaan mu bees julli bu bees jaat ju bees pax mu bees lu fay marché yaa ko fa yóbbaale lu ko ñuul la yaa ko am soow lu ci ñuul bokku ca soow kañ ñu ko xamee mooy weex lu ci ñuul bokku ca tëj bi kon euh, ngeen góorgóorlu góorgóorlu leen mag ñeeg ndaw ñeeg ci am ngeen góorgóorlu ngeen jaamu yàlla yii jaay joxe ay caaxaan la ay caaxaan la ku ci dee sa bàmmeel la wallahi kenn du la ko fekk sëriñ bi di ñaan rek léeg-léeg sax mu fàtte la ndax problème mu parce que yow dee nga ba noppi soo dee sañ tëj benn taalibe police ñu muy def du la fi bàyyi day dem di di gën tëj parce que kooku deewul yow dee nga. te <laughs> nag yow yaa ngi yow sa yow bopp xam li xew xam ni du problème mu ay tariqa ak ay askan ak ay sëriñ ak ay kii mooy sama sëriñ ak yooyu yëpp ay xolat c'est des occasions pour nga mën a yeesal sa ndëm. mais ku nekk kii bii li jotaay bi neex neex di baax baax xam nga mënuñu mujjee ku nekk waa kay sëñ bi jërëjëf ba suba waay ak kay njëkk jërëjëf ak kay sëñ jërëjëf waaw ku nekk day ñibbi noonu la ñuy ñibbee ñëpp ñu biir tàmmee waaw kon ñu góorgóorlu baax góorgóorlu baax jaam yàlla caaxaan jaam yàlla man problème bi problème bi sax jaam yàlla parce que ça va gaa yi góorgóorlu gaa yi sikar gaa yi dem jàkka yi gaa yi wadifa na sell Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ndeysaan moom ñu dimbali nee na su jëfi jaam bi du ko duñ ko jurugee yawmal qiyaama mu ne yàlla ko am fulla la day waaxu jël sell la ca des mu wacc ko foofu ay lu mu dëddu ku koy raat la nga defoon ci yëpp te yàlla taxul ngir ngir adduna ngir taar ngir jamono ngir jànk ji ngir xale yu góor yi yàlla ne la waaw lii nga ngir man ñëwal ma fay la ko lii nga defoon ngir gaa yi dama ci gaa yi ñu fay ku fay faye bala nga ne ne fa waaye yow bala fay da ngay wax lu ma leen waxoon keroog fii la yatakallamuuna illaa man azina lahu arrahmaanu wa qaala sawaaba wa qaala sawaaba saan laa yatakallamuun yàlla nee na duñu wax nee nañ yàlla nee na leen seen wax bi diina ci àdduna coow li diina coow li diina waaye ku dem ba sa kanamu yàlla déedéet waxuma la sax ay ndigal ñàkk ndigal mais situation bi moo la dul may booy waxee da nga gis ñi gën a babaar soo leen déggee ñu def ñu def ba ban ne approché di nga dégg ci ku wax approché ñu def bésam approché ñëw leen ñu war a liir ñi am amul est-ce que babaar ci biir classe bi da gis mun a yàgg rek mel ni ku ne ginaar boobu ñu sukk rek ne yàgg di xool kuñu bët lu muy wax sax am na phrase yoo xamante ni la la la la war mooy nga joom mi joom mi kenn waxu loolu la. yàlla sa sax far duñu wax ñoom mu ne gis nga ñu yor seen wax ñu la yem ci àdduna bii ci la ñuy waxee parce que saytaal bi wër nañ leen xaalis bi bari na jongama yi wër nañ leen bagage yi neex na xaalis baa ngi fii yu neen yaa yu niin yaa ngi fii yu nooy yaa ngi moo tax seen ñu kontaan dimbalal la di wax rek di yokk rek di ngandal waaye yàlla nee na laa yatakallamuuna kenn du ci wax illaa man azina lahu rahmaanu lu dul ko yàlla wax ne la waxal ndeysaan yal nañu yàlla boole Seydina Muhammad ba aljanna yal nañu yàlla boole Seydina Muhammad ba aljanna ndeysaan Alaaji Mamadu radiyallahu anhu seen maam léegi nag maa ngi koy wax ci rajo bi ndaw si ñoom ma ne ko Alaaji Mamadu mënuñ koo fay mënuñ koo fay dañ koy bëgg bëgg rek ñuy dee suñuy dee sax dinañ batale ku ñuy bëggal Alaaji Mamadu li ñuy bëgg ci milliards su ñëwee ñu wut ay compte di fay ñu ñuy bëggal alaaji Mamadou dégg ngeen ma mais loolu la du caaxaan dama rek dañ koy bëgg ba dee suñuy dee dinañ ko batale ñu ñu ko bëggal li ñuy bëgg ci milliard néegu xaalis ci ñu bëgg du amee ñu ay compte def muy ay salaire di ko fay ay jaam yoo xamante ni seen métier mooy lan bëggal ñu alaaj Modou weeru weeru deew ñu jox la cinq cent mille luy sa fonction bëgg alaaj Modou parce que lim ñu defal tax lim defal jamono moo tax mi mi lim ñu defal dafa doy waar xam nga lan la ñu defal wan ñu yàlla te nëbbu ñu boppam nëbbu ñu bàyyam loolu la mais loolu la. lool gisee ñu gëm ko te duñ ko caaxaane boole bu ñu ko kenn loo boo mën ci doon soo ñëwee ñu xoolee la bët bët bu ndaw mënoo ñoo impressionné mënoo ñoo charmer mënoo ñoo doser mënoo ñoo mënoo filmer ba ñu gis la c'est parce que dafa jël suñu xol yi sol ci yàlla ba mu fees dell ba kenn mënu ñoo impressionné lu dul ku ñu gën a ragal yàlla soo ñu gën a ragal yàlla lu ñu nekk tamit daal léegi waaye ku ñu foofu ah. non non non non non dinañ la formal jox la jël nag waaye nag xaarewuñu la maa la ko alaaji moomu du moo ñu ko wax nee na ab soo ko bëggee jariñoo ba faw jariñoo ay njabootam jariñoo alalam fexeel ba bu mu mos yàlla dara dégg leen léeg-léeg sax nga ñëw wax leen leneen nangam laa gis ñu xam ni soo tollee ñetti fan wala juróom-ñaari fan dajeeg nangam wala nga gis nangam wala nga am cër sangam ñu la déedéet bu laalati <laughs> xam nga ni doo àggee foofu doo ko faale moom sëriñ bi xam nga lu fay def orma mais ku mos yàlla mënuloo faale nit. dañu leen wax ba alaaji Mamadou nee na ab sëriñ du bëggee jariñoo ab taalibe day fexe ba du mos yàlla. da koy bàyyi muy salaf salafe rek comme ni ma leen koy misaalee day jël boolu ceeb bi def ci aromati ak diw ñor ak kimmati muy xeeñ rek muy xeeñ su ko defee ngay am espoir lekk mu lay liggéeyloo di la sonal di la dawloo di la dawloo ngay am mu jàppaat sa doom def noonu suy dem wax xale yi ay doomam mu lekk waaye nag bool bi da leen bàyyi aromati bi ci kaw muy xeeñ ku ñëw di yaakaar. xeeñ di yaakaar lekk fi ba dee di tëdd mu dee ngeen koy joxalante noonu ba faaw. alaaji Mamadou nag moom radiyallahu taala anhu yàlla moo ko dimbali mu bokk ci wali yi nga xamante ni awliyaa u rahma la wali yi nga xamante ni dañoo am yërmande yërmande bi ñëw ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam symbolisé di jëmm ja am na wëli yoo xamante ni moom mooy moom lañ symbolisé ñooy jëmm ja alal moom ñun la ko yàlla boole mooy wëli yi nga xamante ni dañ lay woo ba nga ñëw ñun la dama raxas say loxo nga raxas ba mu set ñu jóg raxas seen loxo ba mu set ñu wut ko fompukaay jox la nga fomp ñu jël fompukaay fomp daal di toog a la waxal bismillah nga ne bismillah ñoom ñu ne bismillah daal i commencé di dank di def ci biiram di la wax ne la dankal loolu yi day tabe mais di bloqué di ñu jëm nëbb ko ci parce que da ngaa bari la wut ku bari la looy denc looy programme looy nëbb looy ji looy nangam looy looy yaxanal ku la ku la wax ngay yaxanal génneel bu dee fa ngay tibbee du njëkk ngeen jël tibbee jël tibbee. ñuy jël cib bi di joxe day cib parce que ñoom fi ñuy cibbee mooy yàlla te yàlla du jeex ni yàlla du jeex waxal dooy wax doo waree wax bul économiser waxal li nga wax soo waree defar bul bul économiser soo waree maye mayeel fi ngay cibbee du du fi ngay cibbee du fi nga ko yaakaare moo koy moo koy may moo la koy tëgg moo koy jox. sotti ko la luy gën a joxe muy gën a joxe moom yàlla. Sofiane kay nee nañu du sëriñ ku tafewul du secret Sofiane kay nee nañu du taalibe ku dul denc secret sëriñam. ndeysaan léeg-léeg gars yi sax ñëw daan ne waaw suñ bi heure nag baax na nag heure nañ ci nangam nangam wala ñu da ngeen a xam fan la heure yi di jógee xamoo ñaar téeméer boobu waaye ëpp na ko sax. dina ci biir am na yu bëri sax damay bañ ngeen jaxasoo rek waaye fukki heure ñu daayira bu nekk ñu mën naa génne benn heure moo dàq ñu ci rek fukki jóge la du du mën nii fukki jóge la fukki jóge la kooku du ko jeex du ko jeex dimbal joxe. xam nga tibb soo dindee benn ñu dafa fukk nga génn fukk yooyu joxe ñu dafa téeméer multiplier attention seen maam foofu la nekkoon ci daraja boobu ci maqaama boobu xamatu loon tariqa xamatu loon dara ku ñëw mu defal ak yàlla billahi law su la ko alaaj moom maye rek cib joxe rek tey jii da ci benn waaye mbooloo ma dar ko coow nga toog ak moom ci perte rek la ah pourtant li ma yor sama ma la ko jox sama ma jox de. nga xool ko muy feneen di di wax yeneen ah pourtant lii de dama góor ñëw na foofu borom këstu la moom PAM ne bu mu dem day gis ko tëdd mu ne pourtant de sama moo ma jox li ma li ma ko laalee de laa ko laal. néew yëpp dama leen di dimbali du taalibeem ak keneen ak keneen ak keneen kooku sax maa jóg yow du la wax rek mooy moom wóolu yi la boo xamante ne day jël jàpp taalibeem yóbbu la ba ca naanu kaay ba mu ne la naan naan naanal naanal ngay sànn loolu moo tax taalibeem yi kenn mënu leen impression alaaj mu wóorul ku mu ku mu nandal ku mu defar ku mu jox ku ko xam. kenn dalaa mën a impressionné kenn mënu laa impressionné ci àdduna xanaa ku la gën a ragal yàlla ni ko wax mu ne bu leen kenn ci àdduna lu ñu ku leen gën a ragal yàlla ñu ne ko lu tax mu ne bari na koo leen di ñëwee te doo leen xamoon la mu toogaale doo doo leen ko jox loxo waaw surtout léegi lépp xërëm la ay xërëm laa ciy vachinoir ay njaq ak ay boppi mbaam lépp moom la su ko defee na mission yooyu islam yu rafet kaalaw kaalaw yu rafet diw ba kanam nga naa ñu toog gërëm bi mooy l'islam waaye lépp caay caay seen jëm yi jëm la waaye seen xol ya xolu Firawna la kooku moom la wax naaf di ko woowee seen diir yaa ci yàlla musal moo tax seen moom daan nañu wax nañu taalibe du sopp loo ca koo gis dem ca riir moo dégg taw koo dégg ne damaa bëgg a ku bees ci fi nekk sëriñ bees nan lay baaxee sëriñ kay sëriñ la da ngay dégg gànnaaw sax benn sëriñ bu bees ba sëriñ ñu ban sëriñ bu bees am na benn sëriñ bu bees ban sëriñ bu bees sëriñ kay sëriñ la rek sëriñ la lu muy bees ak màgget foofu déggee watul ay jaar bi lañ yor di leen xaar ku ñëw dina la gor gor yoo xam surtout ñi njëkk ñëw téeméer yi njëkk ñëw lañuy dinañ la ajjanti boo xamante sopp baaxul sopp baaxul ñu bëri tey jii alcool yi sopp moo leen dugal tey jii mënatuñoo génn lan nañu sopp nañu wala sopp nañu dugg nañu mënatuñoo génn sa njariñ nga fa mënatoo génn ñëpp nga mënatoo génn jox na la fa responsabilité mënatoo génn ñaw foo tollu sa xol bi moo ngi bineegal te mënatoo génn waaye ku wéeteeg yow nga war a waxtaan ak moom dëgg di nga ko xamal ne ko ça va pas. parce que li nga doon wër gisoo ko waaye mënatoo dem fooy dem donc daan ko def am solo tey bu leen gis lu leen jox ngeen wér di ko wax naa leen ko gis donc yu bari ay piège la piège la xamoon ni dog yooyu ngay liggéey moo lay rey yow moo lay xiirtal ci ci ci la ko jox xanaa amoo lool dog yi moo lay nakkaaju loo danaa la wér de la dee ko laal rek fekk yow yaa ngi yaa ngi gën a suuxal sa bopp di sëf sa bopp di liggéey sa bopp te yëgoo ko moom li mu waroon liggéey moom la lay liggéeyloo far wallaahi am lañ wax yii yëpp parce que alhamdulilahi rabbil alamin yàlla daf ñoo boole bu wëli yu boo xamante ni yii yëpp yàlla na ko ci setal wallaahi am yàlla moo ko ci setal ba mu ko plus te firnde bi mooy bi ñu waaje faatu ci la adduna bi yëpp daw faatu fekk dem na jeex na ñu bëri jooy nañu bënn seen bët yi rëccu nekkati ñu ne nekkati yoo am na ponkal mu toll nii El Hadj Mouhamed Mbir mu tëdd fii ci ci Thiès fii téeméeri at ak juróom-ñaar waaw ñu doy di rek di ñaar rek waaw li Sofiane Gueye wax ne amin si detil zuhuri amin si detil zuhuri xabaa'u xabaa'u al qurbu hijaabu jege kiiraay la sa bët yi sa xeet yi daf jege moo tax mënoo koo gis moo jël secret defee ko noonu day jël fu mu ko yaakaarewul def ko fa ngir réeral ñi nga xamante ni mënuñoo gis ci leeru yàlla dégg ma. wallahi alhamdulilah fu ndaw la fay fu fu fu doy waar fu ko dul yaakaare ah pour ah moom la non ah moom la. waaye yéen kii nag na xale la de yàqu nga yàllaa def piège boobu pour nga dugg ko ah moom ah moom amul xaalis de yàqu nga waaw moom day tax lay jël lee yàqu nga waaw moom amul amul kër yàqu nga boo wax yi alku nga fekk ne yàlla moo jël fekk leen denc ko fu ko neex yàlla suy yàlla dencu mag lay denc dencu mag gis nga paay bi ñu denc seen xaalis amuñu ñu def xoolal tijaar bi ñuy julli la ñuy jël cent mille def ko fa parce que doo ko foog da nga naan sama papa day tëj tijaar soo ko tëj toog fa la ko def <laughs> seen bi ñuy denc seen i bagages dañuy ñëw ba ci suufu armoire bi ci bi mu sànni ko fa ndax du dem benn yoon na faa def dundi kenn du yaakaar ni kooku war na dara war a yàlla noonu lay dencee mbiram noonu la nëbbee El Hadj Mouhamed Ndieguène noonu la ko nëbbee jamono wallaahi. nan la ko jël amul ku amul ku nekk ci jànqeen ji ak ci Sénégal bii lu dul rëccu nga maa ko rëccu nga ati pour bu la xawsu la alaaj ma munu tarixa yëpp la ran defar moom foofu la tolloon du du eh du ay sëriñu ay ay tijaan ak ay murid ay xaadir ak ay laayeen de non non turuq suuf yeeyu adduna yëpp alaaj ma munu dana nga defar ñëpp laa am na ci ay preuve yu wér pénn wallahi alazim foofu la tolloon ci yërmande yàlla waaw fii ba makkatul mukarrama amul benn nit yàlla wala benn wëli wala benn borom cër bu yàlla di jox cër lu dul ci loxom bu tuut bi la war a naroon jaar seen maam ak mu jógee rek nag laqatu rek su demee ba mbir yi war a feeñ rek mu def contourné ko moo tax mu gudd fan cëram bi ko yàlla may su ci boole woon wane ko du am sax soixante ans ci doo amee 40 ans yeneen rek daal dem waaye téeméeri at juróom-ñaar lu dul wax naa xale yi sànq ci rajo bi ne leen maam dafa judd rek yàlla tëbal ko def ko mu li muy am 7 ans mel na ni ko am 20 ans dafa judd rek nekk mu kàlla mu foofu mu sa caa mu sa di bu ndaw bi def ci àdduna nekk ndaw rek mat mat mat li mu doon adduna bi yëpp nangul ko muy wane ay calcul yoo xamante ni nag man ni ñoo mujj daw di ko nekk ci maam laa jaxla baro parce que gi àll bi suñ demee ca Pangor di bay wala ñu dem ci bi di bay su yamb yi songee ay nit alaaj mu mën taxaw xarit yi bàyyi leen jaam yàlla yi yamb yëpp dem seen yoon te boobu moo ngi nekkul ndaw am juróom-ñaari ak juróom-ñetti su demee fee tëdd di nelaw suñu mbokki jaam yi ñëw tëdd ci wetam di ko wéttali wër ko bukki yi di moom ci àll bi garab yi di wax moom ci biir àll bi te ndaw la amagul bakkaar jërë man ñu ndaw rek ne alay man boro te ji kii man la kaw ci ba ci kaw ci bu yàlla yi mu ne ko mot sax yi mu ne ko naam mu ne ko ñëwal mu ñëw cax a cax ca cax ah, garab gi nit bint la bu ñu ko gis cax cax cax pour wan léegi leen alay Mamadou demuloon pour jàng ji cax dafa dem cax fanaan ba mu xëy suba sëriñ ba moo ko jël daara def ci loxoom kooku jàng ci ku ñëw démb xëy suba ñu jël daara ji teg sa loxo jàng ci woo xam nga ne ndongal daara loo xamante ni muqaddamu Tijaan jëlee keneen ci wér gu sëriñ ba gis lu mu gis yàlla wan ko lam ko wan mu waa dëkk bi ne leen su ma faatoo bu ma di xam ngeen ni bàyyi jiw mooy sama sëriñ moom laa jokk ci moom mooy man muqaddamam la waaye yàlla won na ma ci gone ci ci ngeen di wax gone muy alaji muudi diwin mi yàlla won na ma ci moom loo xamante ni yàlla won na ma ci moom loo xamante ni su ma dee bu ma kenn julleetul moom sama sëriñ sax su ñëwee wax lañ ko ne ko dama alaji muudi jullee loolu laa bëgg man mi ko nettali moom it maat na baal nee na keroog biñ ñëwee ñoom fekk alaaj Mamadou moo ngi war nel bu set wécc ñetti ndombay baat moom sa baat nee na yéeneen yaa nga sëq ba mel ni lu ñuy fekkee nee yaram moom mi dafa mel ni ay malaayika ñoo ko sang moo ngi leer xat mel ni dañoo jël or ak ak ak ak xaalis euh, dëgg ko ba mu ba mu nekk pënda xëpp ko ci yaramam foo xool moo ngi leer xat nee diggante euh, euh, kanamam ci nii ak bopp bi dafa mel ni fii asamaan ku koy xool nii nga koy xoolee waaw bëñ yaa nga weex dal bu ci nekk tegu sa nee na naru bëte yii dafa mel ni ndox moo koy dox dafa mel ni suuf su dóor mooy dox ci nagu nagu bëte bi nee na ñu alaaj Mamadou bi mu jugee daal di waaxu ñëw nee na mag ñaa ngi wax naan waaw ana xale bi ñu doon xaar ana xale ba nangam nangam di diinga di wax seen i wax waaye alaaj Mamadou bu mu génnee ca daara ja di waaxu di ñëw mag mag ñu doon diinga ñëpp kenn ku ci nekk di yuuxu naan yeneen ci baax yi di ñëw sallallahu alayhi wa sallam te fekk alaaj Mamadou la ñi naan Cheikh Tidiane nga ñi naan ni laa jàppal ci téere waa jaaji ñi ku ci nekk jaamu jël bañ taxaw alaaj moo du ñu romb leen foofu keroog nga dem ñaari dëgg ba mag ñaa ngi yuuxu di jooy naan kii mooy kan taar bi kenn mu tëgis mu rafet nii kenn mu tëgis ku baaxee nii taar bi rek yeneen ci dëgg lañ ko déggee woon ñi naan Cheikh Tidiane ngi nii ku ci nekk di nga wax la nga wax alaaj moo du romb na leen dem taxaw julli ñeenti kàmbar jullee góor ga daal wax jël ci daara moo tax ba mu paree ba ñu indi ci kër gi ñoom bokkaloon daara ñëpp doon jàngandoon ñëpp ñëw jël si wér ci moom ñoom nekkoon ci dëkk ba ñëpp ñëw jël jël wér ci moom ay jëriñ ñoom waaw ñëw jël wér ci moom. moo tax ci ñu naree neex suba day feeñ am na ñoo xam ne nag baax ba muy feeñ ay moom la démb la raw gaa yi démb. mu daal di nem daal di waaxu nag am fulla ak fayda dugg ci géej gi ragal yàlla ni ko fuuf naan toog gaa yi dem ci yeneen géej ji mu xam ni ñoom lañuy ñu jëli ji day jeex ragal yàlla moo dul jeex moo tax ñun ñëpp suñu jaaxle woon ci yàlla ba seen connexion ci yàlla amatul ba ñu jombi ci yàlla ba ñaan yàlla ba soxla dara nanguwul seen taay bi di leen ñaan loolu du nangu xam nga ni ñu mujjee demal seeti alaaji moom jigéen lan lay wax wala ñun ñu jël seen i ñëw fii ñu ko mot sax yi mu ne naam ñu ne ko adduna bi yow rek la yàlla di déglu waxal yàlla mu ne lan ak lan gis nga alaaji moom tolloon na ko am ci yàlla jaratul woon muy ñaan yàlla soxla boo ko wax yàlla faj na ko lu mu dégg yàlla faj na ko waxuma la muy ñëwee. lu mu dégg doole ko fa bopp day metti sedd na ko lii kii la rek safal la rek jubli sedd na ba nga ne bopp bi day metti rek sedd na lu mu dégg yàlla faj na yàlla nañu ko yàlla defal yàlla nañu ko yàlla defal yàlla nañu ko yàlla defal barki Cheikh kon góorgóorlu leen bu baax dama bëgg rek ngeen góorgóorlu moom moo ñu yaree nii nañ ko xam nañ ko. waaye nag bëgguñu ko trahir fii ci àdduna bëgguñu ëllëg suñu dajeeg moom rus li la daan wax moom la ñuy wax luñ ci am jël xam nañ duñ ji ñàkk dara comme góorgóorlu leen yéen ñëpp xam nga lu tax la lool moom mii loolu lañu daan wax mu ne li leen di wax soo leen ko toppee si yow ma xiyaamee ma dem aljana ngeen dem aljana li ma wax ko toppee yéen toppoo leen ko ma dem aljana ngeen dem sawara li ma soo leen ko toppee man topp ma ko yéen ngeen dem aljana ma dem man ma dem sawara lii lañ daan wax mu ne yow ma xiyaam kenn ku ci sëriñ ci gàngu nay la la yàlla di jox jëlal laaj sa taalibe yi loo leen doon wax loo doon jëflanteeg ñoom waaye wóor nañu wóor yàlla ni moom du ëllëgee du am ak benn xaar yàlla benn taalibe lim daan digle moo ci mën lam daan tere kenn mos ko tegi ngëm yàlla am adduna bi yëpp natt nañ ko waaye ku ku xeex ak moom ci ngëm yàlla mu daan la ci suuf ragal yàlla moom moo nekkoon aw géej sax ci ragal yàlla sax ci jaamu yàlla sax ci wéetu yàlla du ci moroomu kenn ñu bëri dañuy dikkale seen jaamu yàlla ay xalwa la ñuy def ak ay jalwa ak ay riyaada parce que pourquoi parce que dañoo am ay problème pourquoi pourquoi dañu am lu ñuy ñaan dafa am ñuy bëgg alaaj Mamadou xalwaam jalwaam bis bu nekk la woon minute bu nekk la woon test la woon test bu nekk la woon centime bu nekk la woon minute bu jot moo ngi ak yàlla soxlawul tëju lu tax loolu ah al jismu fil hanut wal qalbu bil malakut soxla loolu dundee ah jëmm ji moo fi nekk rek waaye xol ba moo branché wu ci yàlla ñooñu soxlawuñu ku leen yëkkati ku leen mag ku leen ku leen dolli soxlawuñu dara ndax ñoo ko branché wu ci yàlla ñu nit yàlla ñu yàlla branché ci yàlla ku branché wu ci yàlla dootoo faale mbindeef xam nga bi waaye dootoo faale kenn ku doon ñee ku dul ku la gën a ragal yàlla yàlla ci yàlla kii doo toroxal kenn doo wax kenn du ko ñaan yàlla dimbali